yeneen way sa saam man lii laa jàppoon mooy soo bi moo ko gisee lii laa jàppoon quoi waaw man nag ma nekk ki nga xam ne fa kuntu ana ontihim maa leen doon jox biñ ñëwee ñoom maa leen doon servir mais eh, wa ma asa an yablughani min hadha la laban eh, lii neex ndax lii laban lii dina ma jote ay way jële lii bu ma woowee gaay waaye nag toog naa dem rek waaw walam yakun min taati llahi wa taati rasulihi sallallahu alayhi wasallam buddu mais manuma woon a def dara topp yàlla topp yonent way sa sa manuma woon a def lu wutik lool mooy digle ne waaw lillahi al amr wa li rasulihi al bala wa lil wa lil muslimin at-ta'a waaw yàlla moo war a digal yonentam di jàttali ñun nag ak taslim wa rida waaw moo ñu war mu ngi xam nañ suñu bopp quoi mooy eh, eh, wommatu tëgg la mu ne ah, comme que man moom de <laughs> toute façon jaam yàllaa ko bind boole man ndawam bii te lim ma digal mooy lim ma moom lim ma digal mooy li ma borom bi digal man nag topp ko aw ma woon leneen lu ma man a def lu du topp yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag ah ma dem ma dikkal waa lu suuf fa dafa dawtuhum ma woo leen loolu dañuy xam ne bu la kilifa yónnee da ngay gaaw dem defi ko waaw waaw ñeewul ba waaw je xam naa waaw dégg naa ci yeneen tubaab waaw al amru al mutlaq yaqtadi euh, li muy kii mooy euh, al fawr mooy du gaaw waaw mënoo ñëw rek taxaw naan bon man daal digal nañ moo je ko dégg naa ci non saa yi gaal nga def ko loolu mooy moo ànd ak ay teggin mu gaal dem dem nee na ma dem woo leen voilà waaw <laughs> demee woo bu correct laa doo ñëw di leen woo woo yoo xamante ne à ah, bout de l'heure au bout de mais nag moo woo leen faaqbalu ñu dégmal ñu ñëpp ñëw fasta'zanu gis nga fa adina lahum ñoom itam biñ ñëwee liñ la doon wax laaj digal bala ngay dugg néegu wala kër jàmbur ñëwuñ rek ne saraax sartalo Abu dafa boole boppam ci ñoom daal di laajaat digal nekkul ne moom daa ñëw rek ba pare ñoom ñu taxaw fee di laaj digal non ñoom ñëpp ñoo ànd la ànd laaj digal fa adina lahum yenent way saasaam laaj leen digal moom bu da cey génn boppam jox leen digal entre leen biñ duggee wa axadu majalisahum min al bayt biñ ñëwee ku nekk fi fi yonent bay saasaam nekk ci néeg bi ku nekk xool fa nga mën a toog nga toog fa loolu dañuy xam ne nit boo duggee buñ la invité nga ñëw bu fi nekk di tànn ay place waaw naan man moom di tànn place kon amul tànn place ñëwal fi nga xam ne moo la gën a jege moom nga gën a jot xam nga ne fii mën nga fee toog te ku nekk mën a jàll bu ñépp ñëw toog ci buntu bi sinon ñeneen ñuy jàll jàll leen ku nekk toog jël majaalisaw minal bayt fi nga xam ne fa la ñuy toog ci li nga xamante ne mooy ci kër gi voilà bi nga xamante ne nii nag ci la demee noonee ah ku nekk toog fi mu war a toog waaw loolu mooy ci ndigal bien sûr biñ ñaanee ndigal yonent bi sallallahu alayhi di wax man ngeen a toog léegi ku nekk di xool fa nga toog ñu toog bi ñëpp toogee xaala mu ne yaa Abaa Hir nee na yonent bi sallallahu ne ma yow yow doomu muus mu ndaw mi ah? yow bàyyi muus mu ndaw bi qultu labbayka ya rasulallah neewul waxoon naa ko sànq quoi ah, garaawul ah neewoon naa ko labbayka kon garaawul daan ko ah déedéet <laughs> di nuyoo ah ñu woola nga naan ah déet lii mooy sunna <laughs> labbayka ya rasulallah wuyu naa la ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne ma xuz fa a'tihim jëlal nga servir leen nga jox leen waaw nit ki day bañ a foñu neewul ah ñii ñëpp ñoo bokk classe ñun ñëpp way ñàkk lañ ndax yeneen tubaab saa saa di ma wax man ta bàyyi leen manul woon a wax keneen ah déedéet nit da woyof waaw di dégg ndigal mu ne ko xuus jëlal fa anfihim nga jox leen mooy mooy servir leen. comme que moom yonent way saa salaam yonent moom ñoo fi newoon woo gaay ñu ñëw comme si moom daa bokku tey si ñu leen di ganale kon nag te yow saaqil qawm ki lee ki ki nandal nit ñi moo war a mujjee am kon nag jëlal nga jox leen <laughs> voilà xud fa atihim waaw qaala fa aradtul qadaha ma jël kopp bi kaas bi nga xam ne euh, ci la soow mu ne woon fa ja'altu ati utihi rajula fa yashraba waaw ma koy jox kenn ci ñoom ku nekk ma ñëw jox kenn mu naan hatta yarwaa ba ni muy màndee ba doyal summa yaruddu alayya al qadah ginnaaw gi mu joxaat ma kaas bi man fa utiyahu fa utiyahu rajula ma jox ko keneen ki ci tegu fa yasrabu moom itam mu naan hatta yarwa ba ni muy màndee su ma ginnaaw gi moom bu naanee ku naan ba pare du jox directement keneen ci da koy joxat Seydina Abu Hurayra mi la ko joxoon la koy delloo waaw thumma yaruddu alayhi al-qadah mu didi mu delloo ma kopp bi kaas bi fa yasrabu moom it mu naan hatta yarwa ba ni muy màndee su ma ginnaaw gi mu dem <laughs> yaruddu mu delloo ma alayhi ci man al bi hatta intahaytu léegi nag ba ñépp naan noonu lañ ko jàppee ba ni may joxe ñëpp ñu naan ba mu des nag ma jeexal mu ñënd nag ila nabi sallallahu alayhi wasallam waaw mu ne waqad rawiya al qawmu kulluhum gaa yi ñoom ñëpp naan nañu ba màndi kenn desu ci <laughs> waaw lii bala ñoo jàll tegginu les serviteurs waaw waaw yéen ñii servir ake waaw mooy lii la ak tamit nga ñuy servir mooy ciy servir yow da ñëw jàkkaarloog ki ngay servir amul taxaw fee tàllal ko loxo téyel dafa ñëw ba ci ñoom ku nekk mu ñëw ci yow jàkkaarloog yow jox la waaw nga téye ki naan tamit yow ay teggin mooy boo naanee muy loo xam ne dañ koo war a jottaloo ay kaas yoo xam ne du du yu bari comme léegi ñun niñ ci bari la ay goble yoo xam ne ku nekk day ay kaas ku nekk yor benn loolu ci servir na ñëw bu mu ñëw taxaw fi am téye di di di ko déedéet ñëwal ba ci kanama ku nekk nga jox ko waaw loolu nag bu dee déglul bu dee ne ay góor dañ fay nekk ay góor dañ fay nekk li nga xamante ne nii mooy ànd ak diine du jëkk jigéen ay jóge fële koo xam ne du seen koñ armal ñëw di leen servir lu bari lii du ñëw ci bàyyi xel ñun en général déedéet déedéet jëkkër ji bu dee këram la lañ ñëw moom moo war a dem ca waañ wa jëli ndab li indi loolu moo dëppook l'islam mais pas ndaw si ñëw en plus bu koy joxe mën naa sëgg après côté dënn beeg yooyu ak yu mel noonu yoo xam ne daal waruñu koo gis ci moom defee loolu du lu jekk waaw déedéet loolu déedéet li gën a mat li gën laa lay wax waaw rawatina bu dee jamonoy fitna daa bari waaw. waaw loolu dafa am solo ñu ciy bàyyi xel waaw dëgg la yonent bay sa saam góor ñi nit ñi dañ doon lekkandoo moo tax ak jigéen ñi moo tax Seydina Omar ba benn bés nee na ñuy lekk léegi loxoom laal loxo Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha affaire bi naqari ko quoi waaw waaw loolu naqari parce que yan boon na wax yonent bay sa saam yonent bay sa saam sa jigéen ñi sa soxna yi dee leen muur ci nit ñi parce que yow ñii dugg ci yow ku baax day dugg ci yow ba aw final suñu borom di wàcce aayatul xijaab yi aaya bi nga xam ne mooy won ne dee leen dox kiiraay def kiiraay diggante ñoom ak yéen te loolu kër yépp a ci yem waaw c'est normal ñu nekk noonu rek ah waxuñ ne buñ bokk jataay ñoo doon bokk fu ñu jullee ci jàkka yi ci ginnaaw la jigéen ñi doon nekk amul woon xam dañ naan barrière wala mooy ñoom ñuy gis nit ñi loolu mën na nekk mais dañu ne la li gën loolu. Euh, man naa nekk mais bu dee côté lekk lañuy xool li gën a mat te gën a sori fitna waaw jëkkër ji mën naa dem ci biir jëli ko ginnaaw bi ko ndaw si defaree mu indi ko daal di taaj waaw waaw waaye bu dee ne ndaw si mën na ko indi tegal leen te du indi fitna loolu yi mën naa ne waaw mais dañuy bàyyi xel ci loolu waaw nañuy bàyyi xel ci loolu waaw yonent bàyyi saa saa gis nga fii ñan ñoo doon servir pourtant kër gi ne néegu kenn ci soxnaam yi na neewul jëlal nga servir leen Seydina Abu Hurayra la wax muy servir nit ñi loolu nañ ci bàyyi xel voilà voilà mais toog rek euh, looloo taxoon nga gis surtout fitna yi xew léegi da nga doon gis nitu yàlla yu bari doon def attention ci lool parce que loolu noonu moo tax ku mel ni ñoom Seydil Hajj maa ngi doon ba'idu bayna anfas ar-rijal góor yi sori leen seen nokk yi parce que surtout léegi dafa jëmee addina bi dafa gën yàqu waaw te ñuy gàmmoog seen docteur joxaane <laughs> inspecteur joxaane <laughs> ndeysaan <laughs> ah ñuy gàmmoog ñuy raas démb yam ne waaw moo tax loolu dafa jara a bàyyi xel dafa jar a bàyyi xel pëcc xóobeeg jaxasoo bi am diggante góor ñi jigéen ñi lay mel lu normal c'est pas normal waaw góor ñee ngi fee jigéen ñee ngi fee nag jigéen ñi nag ñi leen di servir la nekk ay góor jigéen ñi eh, non ay ay jigéen góor ñi leen di servir la nekk ay góor ñu ñoom lii mooy li nga xam ne mooy li dëppook sunna yonent bi alayhi salaatu salaam waaw Allahu akbar léegi kon sëy naa wuurooy kon kiy servir na ñëw ba jàkkaarloo ki ñuy jox mu jox ko te ki ñu servir bu dee de kaas la yi ñuy joxante bu mu jël naan rek jox ki ci wet gi déedéet na jox ki ko moo tax ku ci nekk ci ñoom gis nga teggi nii yor moo tax ñàkk warul a tax nga nekk koo xamante ne doo civilisé doo xam dara ci diine déedéet waaw ak ak civilisé li ñuy ñàkk-ñàkk ak kii yëpp waaw te tamit defuñ fi yëfu kii ay xëccoo ay jiwoo ay kii yooyu waaw yëfu yëfu yooyu déedéet dañ ñëw toog lañ digal ñu ne leen agsi leen ñu toog ku nekk toog ñu jël jox leen ku ñu jox nga naan ba màndi jox ki la ko joxoon Seydina Abu Hurayra décalé wu dem ci keneen ki jox ko ba mu ñuy jeexi waaw loolu mooy kii séddale moom mu jeex moo tax yooyu ni may saab saab neewu Abu Hurayra jëkk ne nag nee na nag bi nga xam ne kon ci lay agsi ba ci yonent bi alayhi salaam ah ba ma hatta intahaytu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fekk waqad rawiya al-qawm kulluhum kopp bi li muy ndaw ndaw ak soow muy mu'jiza yonent bay sax sax lu tuuti li nga xam ne Seydina Abu Hurayra ci boppam mooy takfiru sharaab wa ta'aam baril gum doon bari ñam yi ci loxoom borom bi di ko baril ci loxo ak ñaanam ak barkeem moom alayhi salaatu wassalaam loolu moom <laughs> di ko lim moom waaw la borom xilaas wax mais mu'jizaatu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ta'daaduhu abasun moom nekk fi naan da nga koy lim moom loolu façon for <laughs> waaw ndax mënuñu koo takk ba ko mënuñu koo euh, euh, takk ba lim ba koy takk déedéet dafa bare bare dinañ ci lim yenn yi nag naan la lii dég lii mais bul jàpp ne loolu ala xasrin lu ñu tënk la de mukk mënuñu koo tënk waaw kon nag mooy di bari lii nga xam ne Seydina Abu Hurayra jàppoon na ne benn góor radiyallahu anhu la ciy am man cee dëgërloo ñu woowaa suuf ku nekk naan ba man di ñoom ñépp affaire bi des nee bi ma agsee ci yonent bi alay saa nag <laughs> ah ma daal di koy bi ma agsee ci moom fa axada al qadaha mu jël kopp bi fa wada'ahu ala yadi teg ko jàpp ko jël kopp bi teg ko ci loxoom alayhi salaatu wassalaam mooy xam naa xool kopp bi gis ne mbir yi lam doloon la dol <laughs> lam toloon la tol fa tabassama fa nazara ilayya fa tabassam mu xool ma man Abu Hurayra daal di muuñ fa qaala mu ne ma ya aba hir mu ne ma yow abu hir qultu ma ne ko labbayka ya rasulallah ma ne ko wuyu naa la ba léegi yow wal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na yonent may sar saam ni mu xoolee kopp bi muuñ xool ma wooma ma tontu ko mu ne ma baqiitu ana wa ant mu ne ma maag yow a ci des <laughs> mu ne ma est-ce maag yow a ci des <laughs> nee na ma ne ko ah sadaqta ya rasulallah waaw loolu mën na nekk laaj waaye dëgg-dëgg mooy mag yow a ci des mu ne ko wax nga dëgg de mag yow ñoo ci des voilà baqiitu ana wa ant waaw qultu nee na way saa saa moo ko ne man ak yow man ak yow ñoo des nee na qultu ma ne ko sadaqta ya rasulallah dox nga dëgg de waxati nga dëgg dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam waaw waaw mooy leer lu léeg-léeg façon la wax ju mel nii dañ cee xamee ne nit léeg-léeg mu waxe nii mooy du laaj la ci jublu wala bu ci jublee laaj mooy rek ngir confirmer ngir tamit loolu kese la parce que naturel daal moo xam ne ne ñoom ñoo ci des moo tax mu ne ko màgg wa ci des mu ne ko wax nga dëgg kay voilà <laughs> maa wax nga dëgg de màgg wa ci des de waaw mu ne ko nag uqoon fash fashra alhamdulillah mu ne ko léegi jékkil toogal te waaw uq'ud washrab uq'ud washrab mu ne ko njëkkil toogal ta nga naan waaw loolu yi dañ ciy jàng ne mooy bon euh, euh, di di naan toog lu baax la waaye tamit taxaw man naa ne moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ba mu déggee ñenn ñi naan dañ koo si dañoo sib loolu mu mu jàpp par taxaw naan ne gis naa Yonent bi saa saa def lii voilà pour wane ne loolu mën naa nekk voilà bayaanul jawaaz naan taxaw mën naa nekk même bu dee ne naan toog. mooy li gën mat mais yonent way sasam da koo defoon ngir li bayaanil jawaaz te ne lool mën naa nekk waaw mooy du loo xamante ni dafa aay ñu naan waa ji lu tax muy naan taxaw waa li lay gën a mat dëgg la moo tax yonent Seydina Ali ibn Abi Talib defoon loolu ngir wane ne loolu mën naa nekk waaw parce que nit ñi léeg la lay gis leen jàpp ne lii farata la alors que ngir waroon ne lii du farata mu def ko jàpp laaj ndoxu jàpp mu jàpp taxaw naan ci ne gis naa yonent way sasam kon nag mu ngi noonu naan li desoon ci njàpp gi <laughs> loolu <laughs> ban naa ne <laughs> waaw léegi nag mu ne kon jot jekkil uqodu washra fashrab nga naan fa qa'adtu na ma jekki fa sharibtu ma naan fa qaala ishrab mu ne ma naanaatal fa sharibtu ma naanaat mu ne fa ma zaala dañul moom yonent may sa sam yaqulu dinaan ma ishrab naanal xatta ba ni ma qultu ma ne ko laa walladhi ba'athaka bil haqq wat naa déet yonent way saa wat naa ci ki la yónni ci dëgg yebal la ci dëgg maa ajidu lahu maslaka dajatuma foo koy def amatuma fu muy jaar su ma biir bi nee na kekk pekkale xees na waaw xaala nee na yonent bay saa ne ma fa arini nee na mu ne ma léegi wan ma kaas bi mooy jox ma kon li des comme que nee na mënatoo koo du amatul fu jaar nee na fa a'taytuhu al-qadaha ma jox ko fa hamida allah yonent bay saa saam sant yàlla wa samma tudd turu yàlla wa shariba al-fadla mu naan li des allah <laughs> kii du buur de buur nga xam ne ay des itam la gaa yi xëccoo waaw moom siir siir jëlee yonent bay saa saam nag moo tax adda nabiyya la tànnoon mooy kii mujjee am moo na Seydina Adi ne man keroog bi may dóor yegg si ci yonent bay saa saam ñuy dox am benn jaariya benn jàmbu jigéen bu ñëw taxaw loo taxaw di wo di wax ak moom di wax ak moom yonent bay saa taxaw ma ne kii du buur am ah buur dañoo ñeme di ko interpeller waxatu ba am jàmm ñu dem këram ma nar a toog mu may nar a toog mu ne ma mukk toogal ci kaw jox ma njege naay ne ma toogal fii ma bañ mu ne fii ngay toog moom mu toog ci suuf <laughs> Allahu akbar bi waaw ba nga ñoo jeexal jàngat yoo xam ne côté bii ñu nekk ah bi ma jekkee ma naan mu ne ma naanaatal bi ma wax naanal ba amatuma ma ne ko amatuma wat naa loolu dañ ci wan ne mooy waat comme ni ñu waxoon rek waat ci loo xamante ne ngir feddal loolu mën naa nekk waaw te kooku mënuñu koo tudde ci xalaaf yi borom bi doon wax ne bul mel noonu déedéet waaw benn mooy dañ ciy jàngale leen loo xam ne yow fay dina la kontaan loo tax waxoon nañ ko fi booba dañuy tudd li ne la xadis buñ ko gisee di nga ne di nga fàttaliku mooy léeg-léeg nit ki nit ki eh, lekk ab suur lekk bu suur lool loolu du tout loolu ñu xaraamal la déedéet waaw moo tax léegi nag xadis yi nga xamante ne ñoo ñëw di tere loolu lenn kese la lenn kese la. mooy ku ci sax te loolu waxoon nañ ko ku ci sax ndax loolu dalay fàttalew sa borom rey sa xol waaw ba pare nga mujj nekk koo xamante ne nii yow yow affaire u lekk kese moo lay moo lay yitteel nga fàtte sa borom waaw mais sinon léeg-léeg loo xamante ne nii ci léeg-léeg nit ki jël ci loo xamante ne lu lu lu dem ba ba ba ba ba saaraan ci benn mbir naan jël ci lu bari loolu léeg-léeg loolu dañuy jàng ne fii mën naa ne parce que bu man woon ne yonent way sasam dina ne Seydina mu ne ko doy na léeg-léeg nii ko naanal te xam ne mu muy dem ba amatu fu ko rek mooy ko biiram fees na kon tey mooy regg bu baax léeg-léeg mën naa ne waaye nag li baaxul mooy nit ki daal di ciy sax Allahu akbar waaw sax ci rek fuñ la fekk yaa ngi duy sa biir sa biir bi muy rembat képp loolu mag moo baaxul waaw loolu moo tax ñi mel noonu ah, dañuy ak yëgadi la leen di yomb waaw da leen di yëgadi da leen di yomb waaw léegi affaire bi loolu la moo tax euh, euh, euh, que ne xiif baax mais suur léeg-léeg lekk bu suur nag bu baax loolu yi baax na léeg-léeg waaw lii dañuy wax ne man naa nekk waaw waaw li ñuy li li li tax yi di di di ŋaññi mooy lenn la waaw comme li yonent bay saa ah, doomu aadama bi duyul ba mu ne rembat ba fees dell ndab lu gën a yées biiram loolu ak hadis yi boo leen loolu mooy ku ci dëkk waaw koo xam ne loolu kese les les bons plats kese lay topp. ndax day dajee ci jaamu yàlla rey xol bi ba pare mu nekk koo xamante ne bés bu jógee danga leen waa ji fay koor gi bu ñëwee nga xëdd liñ waxoon lu nekk nga ñam ci lu nekk nga dóor ci mais après doo mën a naan fi la ba pare nag ni moolu imaam bi di ko merek waaw sabde islam gi waaye lu ko teree tari xol hoo ñetti yoon ñu sëgg alors que loolu yaa ko teg sa bopp tayel ci yàlla ba pare di toog nit ñi di leen ŋàññi te dara waralu ko lu li nga xamante ne mooy sa lekk bu bari waaw loolu boo ci naree sax loolu la li nga xam ne moom lañ ñaañ sinon suur léeg-léeg loolu këy loolu sunna la voilà mooy lekk comme bu baax mu mel nii voilà kon nag euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ko joxee kii bi fa hamidallah mooy nit ki tamit booy booy lekk wala ngay naan na nga sant yàlla tudd wa samma tudd turu yàlla bala ngaa naan waaw waaw doo ñëw rek ñu jox la parce que da ngaa ci woon nag nga naan waaw ñu gis yonent bi alayhi ak jikkoom yu rafet waaw wa innaka la ko yaa ngi ci kaw jikko yu rafet yaa leen placé waaw këram la ak mu doon mooy moom moom moo mujj servir la jox ñu naan ba pare ba ñépp bu leer na ñii seen seen lépp seen aajo fajoon muy door a jox ma kon li ci des te bi mu ko jëlee mu sant yàlla waaw tudd turu yàlla daal di naan li des moom loolu dañ ciy wan ne mooy naan desutu nit loolu mën naa nekk du lu xaram du lu ñu si bal nit ki bu ko defee roye ko yonent bi alayhi salaam kooku mu ngi ci étoile yi wallahi kooku mu ngi fu sori wallahi waaw waaw il faut seex lu nit ñi xam nga ah lu suppa non seulement gis nga niñ doon solo wax nañ la sànq xadis boo nañ ne ñu doon solo ak seen yoon itam nga ne non non gars yi naan dañoo wal iyaazu billah xoola yorent bay sasan xam nga amul fenn foo xam ne dañ lay wane ne waa gars bi ñii dañ leen ne eh, dem leen ngeen nettoyer bu ba pare quoi yéen ñii non attention non non te li la naan waaw moo taxoon moo wax ci lekk yi ah dee leen lekk kii yi bu leen bàyyi bool yi noonu dee leen ko euh, setal ndax xamu ngeen ban ci lekk yi fa la borom bi def barke waaw waaw rawatina fadlatul mu'minin besitu way ngëm yàlla loo yeneen tubay saa saa di ñu jàngal ay way comme si danaan yéen ñii ñëw sama gannaaw di ma roy wala borom bi jox leen ngeen jiite nit ñi roy leen ci kii kii mooy al qudwatul hasana kii mooy royukaay bi gën a mat bi ñëw suñu borom booleel waaw waaye dañ ciy jànge waa ahlu sufa kon gis nga eh, eh, lëkkaale ma bunt bi mooy niñ doon xiife coono yi ñu doon nekk ci ñàkk a lekk ak naan ba ni nga xam ne lii Seydina Abu Hurayra wadd ci suuf daanu waaw am noo xam ne yoon diggante minbar beeg yooyu laa doon daanu xale yi ñëw di toog sama sama biir bi naan eh, Abu Hurayra janna Abu Hurayra Abu Hurayra wérat na wératul léegi léegi ñàkk na bopp ndax xiif waaw mooy gis nga kon lii mooy lëkkaaleem mooy fadlul ju'i wa xusunatil aish xam nga ni ñuy seen dund gi gi nekkul woon dafa ndaataa tëll xewul woon de Allahu akbar waaw waaye nag lii la leen borom di gërëm looloon te ñoom lii lañ gërëmoon seen sang yonent waaye sasam lii la boo xam ne mooy bu ñëwee te rek dañ ciy jànge ne boo ñëwee ci kër gi aayul nga laaj ne est amul lu fi ne waaw waaw est amul lu fi ne moo tax yeneen yi am na xam ne danoon ñëw yeneen xadiis na amul lu fi ñu ne ko déet dara newu fi mu ne kon woor naa hmm. waaw kon woor naa waaw ñun nag da lay dugg liñ ciy gis ñoo xam ne ci ñun xamuñu suñu bopp waaw duggu waaw ndax dañoo xiif dugg mais dugg ci waañ yi xool gisuñ dara yaa yoo xam ñu dugg sax ci waañ yi dañuy toog fi nekk di këj mer waaw xanaa yu ko mu ne ñëw naa mais bu ma ñëwee du añ bi ah! loolu day indi xar ñu leen koy laaj loolu it normal alors que yow lañu wax yow sa comportement n'est pas normal yow waaw yow yaa war a seetaan sa bopp waaw c'est quoi ça hein c'est quoi ça c'est quoi lan mooy ñëpp ñu yées yi tax bi hudu ci ak dal ak respect ak luy neexal ambiance tero ah waaw maanaam waaw ça va waay <laughs> ko bu biisu la nangam ak nangam waaw dara amu fi ah. mu ne la ah kii de non lii de moo fi desoon wala non démb de affaire bi liñ kii woon xawoon na jeex sax diw dafay jaar wala daa soxla woon ma daal di koy jox mu ne garaawul ah comme amu fi yëpp yooyu amul mu ne alhamdulilah kon baax na <laughs> roy yore kër sa de woor bu dee lekkul woon dara. te su bëgg waaw mooy loolu en plus xoolal woyof gi. lii ngi ñëw ay di fuuñu kii voilà waaw waaw seen tàngal bi tàngal wayu oh lii nga ay julli boor bi waaye ngeen tàngal ko tàngal bu wax wayu te beneen kenn xamul li ngeen di liggéey quoi mais mais dafa am ñoo xam ne vraiment man je me demande mais ñii ban façon ràngate ko moo leen dal quoi vraiment am nañ ay soucis am nañ ay problèmes de de de de su gaaw laa ilaha illa allah alkibru baaxul waaw alkibru baaxul li yonent bay sa salaam dafa woyofoon lool xoolal rek dara amu fenn ah waaw am na dara de lii de diwa la ko fi indi lool waaw dañ ciy jàngal gisoon saxaaba yi radiyallahu doon wax seenu nit boo nekk boroom xam-xam nitu diine wala koo xamante ne nii kilifa la léeg-léeg baax na yéen ngeen di am ay yàq yu ngeen fay yóbbu yoo xam ne sans même mu yëg ko waaw nga xam ne lay ñëw rek fekk fi ay mbir ñu ne ah diwle moo fi indi woon lii waaw daal yee de diwoo ko fi indi woon moo la ko baaxe woon wala yére bii de diw moo la ko fi indi woon kii bii de plat bii de ah euh, diwoo ko fi indi woon waaw ne seet leen ko waaye ñu seet ne ah yaa sala de yaa sa <laughs> masha Allah waaw bu gisee mbokkam xam ne man na mbokkam moo xamante ne bëgg naa partager moom place bu dee waa kër gi fekk nañu lekk ba pare ah mu woo diw am na yaay téléphone waa diw ah saa yow sànq yaa ngi ma doon wax naan kër gi fekk ko foon dara wala yaa ngi doon xaraab looy kii ah man de am na lu ma fi fekk man nga ñëw waaw man naa la xaaral voilà bismillah waaw man nga ñëw ah waaw waaw waaw xam naa insha allah waaw kon léegi kon waaw jërëjëf waay insha allah. loolu loolu loolu waaw <laughs> maa kaana xayrul xalq nekkul woon yaqulu munfaridan <laughs> waaw ndax loolu fa inna loolu nekk xiimun miksi wal barab waaw du du jikkoy borom yitte yu kawe ci waaw déedéet waaw ñoom lépp luñ amoon dañ koy bokk ak jaam yi waaw dañ koy bokk ak jaam yi te xam ne lii lii xéewalu yàlla la ñoo xam ne daa euh, c'est joxuma ko ngir mag yem ci man waaw lu ñu am partagé ko waaw lu ñu am bokk ko nit ñi loolu mooy eh, dëkk koy boroom boroom yitte yu kawe yi waaw yal nañu ci boroom bi boole amin kon eh, hadis baa kon gis nga saxaaba yi ni ñu doon dunde waa ahlu suffa metti woon na benn koppub soow waaw te bu amul woon lii ñoom amul woon luñ lekk kon nag ah su khushunatul aish wa iqtisaar ala al-qaliil min al-ma'kuul wal-mashruub wal-malbuus waaw Allahu akbar waaw kon nag <coughs> mu ngi noonu kon xadiis bi am na solo bari nañ jàngat yeneen mais bon dañuy yem ni mu ne rawaahu al-Buxaari voilà loolu naroon naa ko fàtt mu ne xadiis bii de ki ko solo mooy al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullah léegi laaj bi ginnaaw kon def nañ jàngat yi yëpp mu ngi ci biir laaj bi mooy est-ce que moom kese ko solo ñu la leen di sëriñam al-imaam Ahmad daal dina koy solo na ko noon al imaamu Abu Isa di taalibi imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ma al imaamul Buxaari rahimahullahu taala indi na ko ci ñetti bërëb nañ jël ci bërëb bi mu indi kitaabu riqaaq baabu kayfa kaana ayshu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu wa ashaabihi radiyallahu anhu mu ne haddathani Abu Nu'aym mu ne nettali ma Abu Nu'aym de al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi Abu Nu'aym rahimahullahu ta'ala al-Kufi bi nahwi min nisfi hadha al-hadith lu mel ni xaaju hadith bi loolu nag taxuñu boo demee ci ñoom Imam al-Hafiz Ibn Hajar ñoom al-Kirmani ñoom ñooñu lan lañ wax ci affaire bii nii eh, hadis bi loolu taxuñoo jóg qaala mu ne ca càllale bi haddathana mu ne nettali nañu moom Abu Nu'aym Amr ibn Zar eh, mu ne muy Umar ibn Zar maanaam Amr ibn Zar Umar ibn Zar di Umar ibn Zar ibn Abdillah ibn Zurara alhamadaniyu alkufiyu rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana nettale nañu mujahidun mu nekk ñu nettale mooy mujahid di mujahid ibn jabr rahimahullah abul hajjaj ñi ne abu muhammad rahimahullahu taala almakkiyu rahimahullah anna aba hurayrata kadi sayyidina abu hurayra kaana yaqul nekkoon na doon wax allahi alladhi la ilaha illa hu ba wax hadis bi ni mu jeex kon nii la ko al imamu al-Bukhari rahimahullahu taala noonu la ko ëndee fii rahimahullahu taala kon nag ci kaw noonu kon jeexal nañu walillahi alhamdu wal minna hadis bii nii bii di ñëw inshaa allahu taala ñu jël beneen hadis muy hadisu boo xam ne bu Seydina Abu Hurayra ba léegi la voilà mooy hadis bi ma la doon junj léegi naan léeg-léeg da doon daanu wadd ndax xiif ci diggante minbaru Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak néeg Sayyidatu Aïcha